wa qutila ibna rabi'a utba wa shayba wa ibna al-hajjaj nubayih wa munabbih wa kadhalika qutila ali ibn utba wa min ashraafihim aydan qutila umayyah ibn khalaf alayhim la'inullah bu ñu fàtte ni ñii ñépp rey nañ leen rey nañu Umayya ibn Xalaf rey ak Utayb di Shayba rey Abu Jahlin al waaye rey ki nga xamante ne ni mooy doomu Utba di Ali ibn Utba Quraysh kon gisoon nañ ne xabaar bi bu diis la woon gisoon nañ ci jataay bi weesu ci yooyu lañ gisoon xadiisu seydina abu raafi mawla rasulillah ñu gisaale ci woon deewu abu jahl abu lahab alayhi min naarun zaat lahab moom abu lahab gisoon nañ ni nga xam ne noonu lañu ko seydina abu raafi nettali woon ni nga xam ne noonu la deewe kero ñu ne woon dañuy àggale tey foofu lañu yemoon eh, abu jahl abu lahab ñu gis fi mu mujje ak doom yi niñ ko bañe woon jege sax tellement dañ doon bañ li nga xamante ni nag mooy problème daal di leen ci dal mooy wàll mu wàll leen mooy dañ doon ragal aa ah, que ne ah sawaay buñ fi newee di jéem a suñu baay bi yëf yi mën nañoo wàll loolu lu mujjëwoon moo tax imaam ibn isxaaq raxmatullaahi alayhi fañ ko sànni woon gisoon nañ sànni ko fa ñëw ci benn mur daldi ko fay teg euh, summa radamu alayhi bil xijaara daldi fay sànni ay xeer ba mu muuru moom abu lahab boroom tabbat yadaa abi lahabin wa tabb maa agna anhu maaluhu wa maa kasab sa yaslaa naaran daata lahab wa mraatuhu xammaalatal xatab fii jiidihaa xablum min masad noonu la mujje moo tax imaam ibn isxaaq raxmatullaahi aleyhi mu ci xadiis bu wér boo xam ne yunus ibn bukayrin moo raxmatullaahi aleyhi moo ko ci imaam ibn isxaaq moom imaam ibn isxaaq raxmatullaahi alayhi wa an abiihi mu ne wa xaddasanii te nettali na ma yaxya bnu abbaad ibni abdillaahi bni zubayr mu ne wa xaddasanii nettali na ma man ibn isxaaq sama sëriñ di yaxyaa ibnu abbaadin di yaxyaa di doomi abbaad abbaad boobi di doomi abdillah abdillah di doomi zubayr ibn al-awwaami xawaariyu rasulillah alayhi afdalu salaati wassalaam wa radiyallahu ta'ala anhum wa ardaahum moom moo ko nettali moom yaxya ibn abbaad boobu mu jële ci baayam kan mooy baayam kon mooy abbaad ibn abdillah di abbaad di doomi abdillahi ibn zubayr di abdallah ne woon doom ji mag doomi az-zubayr ibn al-awwaam muy seydina abdallah ibn zubayr doomam juñ abbaad moo ko nettali doom di yaxya moom nag mu ne an abiihi yaxya jële ci di abbaad an aayisha mu jële ci di sayyidatina sittatuna aayisha di maamam boog jële ci maamam di sittatuna Aisha radiyallahu taala anha wa ardaaha ummil di yaayi jullit ñépp annaha kaanat kene yaa Aishatu radiyallahu taala anha dafa newoon kaanat laa tamurru ala makaani abi lahabin hada illa tasattarat bi thawbiha hatta tajuz mu ne yaay Aïsha radiyallahu anha dane moom boog doonul woon romb foofu nga xam ne fa lañu suuloon ci suul bu ñaaw lal ñaari doom yi suuloon Abu Lahab foofu la ci kaw Makka yaay Aïsha radiyallahu ta'ala anha warda doonu foon romb lu dul da doon muuru ba du gis foofu ci ay yéreem ba romb foofu door a tijj door a euh, xool li con euh, yoonam loolu nag ah dafa bokk nag ci lool moo doon sunnaay salaf te lool mooy sunnaay yonent bi aleyhi salaatu wassalaam euh, dinañu ko gis insha allah bu ñuy gis ghazwatu Tabuk bu ñuy gis ghazwatu allah dinañ gis yonent bi aleyhi salaatu bu jaaree ci diyaaru Thamud muy këre waa Thamud yi nga xam ne mooy mbokk yonente Yàlla Saalix yi ala nabiyyina wa alayhi afdalu salaati wassalaam ba mu fa jaaree dane la woon bu leen dugg kër ñi nga xam ne zalamu anfusahum illaa lu dul ngeen jooy walla ngeen jooy jooylu te bu leen fi jël dara dara bu leen fi jël wan leen nag fa nga xam ne fa lañ core woon naaqatallaahi wa suqyaaha muy gëléem ak yonente Yàlla saalix ala nabiyyina wa alayhi afdalu salaatu wassalaam bi alxuraan di wax naan idin ba'atha ashqaaha kaddabat samuudu bi taghwaaha idin ba'atha ashqaaha jàpp géléem ga daal di koy weddi yonent bi di yonent Yàlla Saalix alayhi salaam fa aqaruha ñu daal di cor géléem ga te ñoom ñoo ko laajoon kat ni ko comme que yàllaa la yónni nga wax indi fi miracle te ñun miracle bi duñ la bàyyi ngay tànn lu la neex ñun ñooy tànn li ñu neex ñun nag li ñu bëgg mooy ma ne montagne bii lañu bëgg mu accoucher léegi benn gëléem génn ci léegi ngir ñu xam ndax bu ko defee ñu xam ne yàllaa yónni ah yàlla yu indi gëléem bi ñu gis ko mu ne leen nag mbir mi nag léegi ni muy demee lakum shirbun walaha shirbu yawmin ma'lum léegi nag comme que yéen a ngi fi indi yéen ko laaj ba buur yàlla defal leen ko gëléem gi nag moom du jinne du dara mbindeefum yàlla la moo xam ne ni yeneen gëléem yi mel la mel mooy day dund di lekk di naan léegi nag comme que ko laaj ba mu ñëw ci dëkk bi moom am na benn léegi seen ceen bi laha shirbun moom day am jour boo xam ne mooy naan teen bi yéen nag ngeen moom jur bi ci des muy jour yu ñu xam weey daal biñ bi biñ mbiri biñ demee ba xaw a affaire bi kii fanqaruha ñu daal di cor gëléem dara muy naaqatallaahi naagaat suñu boroom nga subhaanahu wa ta'ala bañ ko defee fa damdama alayhim rabbuhum bi dhanbihim fa sawwaaha wa laa yaxaafu uqbaaha allahu suñu boroom daal di leen duma duma yu métti ñooñu noonu ba fa yonent bi alayhi salaatu wassalaam jaaree ci ghazwatu Tabuk ñoom euh, ci la doon wan saxaabaam yi radiyallahu taala naan leen fii la gëléem gi doon jaar doon traversé doon dem ci teen bee di fanaan ndox moomu yonent bi alayhi salaatu wassalaam saxaaba yi bañ ci jotee duy dane leen ndox moom buñ ko utiliser lu dul jox ko li nga xam ne mooy seen dàbba yi ñoroon seen gëléem yi ak seen fas yi ñun nag gis nga looloo doon euh, ñun nag yooyu buñ ci demee nan lañuy def dañuy ñëw ci momi yi comme Égypte di bànneexu di jëli photo di yóbbu ci Facebook yéeg yépp di ban di wane suñu mbànneex foofu suñu bànneex ak ne dem nañ foo xam ne fu extraordinaire alors que yonent bi alayhi salaatu wassalaam nag dane kër ñu mel noonu ñi nga xam ne ñoom buur yàlla bi leen mbugaloon comme Firawna nga dem ci moomit Firawna bi nga xam ne moom buur yàlla du ko mbugal ci mer rouge bi daal di koy alak ñu mel noonu la doon wax bu ngeen dematee fi nga xam ne dëkk yi nga xam ne dañ leen mbugal jooy leen ñoom lool la leen waxoon saxaabaami radiyallahu anhum wala ngeen jooy joolu te bu leen fi utiliser dara ndax ñii tekkiwul ne ndox moomu daga eh, kiiwul nu mu tudd loolu dafa bokk ci ndox yi nga xam ne eh, ci yenn yenn fuqaha yi lañ ne dañu sit ndox mu mel noonu mooy ne ndox moom mu laab la mooy buñ ci jàppee ku ci jàpp julli julleem baax na waaye bu dee ne am nga beneen ndox ak ndox nga dem benn dëkk boo xam ne buur yàllaa ko alak comme nga dem samul fii nga xam ne diyaaru alxijr foofu nga xam ne léegi ci Arabie saoudite la bokk euh, walla nga dem ci dëkk yi nga xamante ne ni ay ay ay ay ay waa qawmu Luut ni nga xam ne waa Samud waa waa waa ñii wa euh, qawmu Luut euh, di ñu doon defum góor jigéen ñooñu noonu par exemple boo fa demee dëkk yu mel noonu loolu la yoneen ci alayhi salaatu wa salaam jàngale mooy ndox ma nga fekk yañ doon utiliser ñoom man nga ko utiliser bu dee ne amoo leneen mooy doo tiim bu dee ne fa ñëw par exemple dëkk yu mel noonu nga romb fa visiter nga romb fa noonu waaye tamit di leen xool di dem di leen xool tamit baax na ndax li borom bi naan fa siiru fil ard siiru fil siiru fil ard wër leen dox leen ci suuf si ngeen xool kayfa kaana aqibatu alladhina kaanu min qablikum ba ngeen gis mujjantelu ñi nga xam ne ñoo leen fi jiitu woon nga dem arabi saoudite nga gis fa nga xam ne xasru bu dee tojuñ ko léegi sax euh, kaabu al al ashraf kaabu mu bon ma nga gis fii la ko borom bi subhaanahu wa taala mbugale mbugal yu mitti ya ba mu jaare fa dee moom dinañ ñëw ci ay mbiram insha allah bu buñ ci àggee di kaabul ashraf bokkoon ci ñu gënoon a bon ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam mooy ne ndox yooyu bu dee am nga meneen nga utiliser neen moo gën mais ku ko utiliser mooy sa baax na boo amul nag meneen ndox boobu rek ne fa moom ngay utiliser ndax doo tiim ndax loolu waaye gis nga luy as-sayyidatu Aïsha doon def radiyallahu anha bu rombee xabru fi nga xam ne bon fi lañ suul ci suul anam gu ñaaw Abu Lahab kon moom de tasattarat da doon suturlu daal di muuru bu baax ci ay yéreem pour bañ gis xatta tajuusa ba ni muy rombe foofu ah imaam ibn isxaaq raxmatullah alayhi mu ñuy continuer keroog ci waa quraysh keroog bi xabaar bi dikkalee ba léegi moom mu ne imaam ibn isxaaq raxmatullah alayhi mu ne wa xaddasanii nettali na ma ba léegi yaxya ibnu abbaad di yaxya ibnu abbaad mim la waxoon sànq di sëriñam boobu raxmatullah aley di sëtu az-zubayr ibnu al-awwaam radiyallahu jamii an abiihi mu jële ci baayam di abbaad mooy càllale bële ak bii benn la càllale la yoo xam ne mursal la yoo xam ne yu bii nii bii ñuy bëgg a wax bokk mursal la boo xam ne saxiix la qaala mu ne naaxat qurayshun ala qatlaaha summa qaalu laa taf'alu fa yabluga muhammadan wa asxaabah fa yashmatu bikum wala tab'asu fi asraakum xatta tasta'nu bihim laa ya'rabu aleykum muhammadun sallallahu alayhi wa sallam wa asxaabuhu fil fidaa moom imaam ibn Isxaaq rahmatullah alayhi mu ne sëriñam bii di Abbaad ibn Yaxya ibn moo ko nettali jële ci baayam di Abbaad rahmatullah ala al-jamii' mu ne naaxat Qurayshun ala qatlaaha Quraysh nag bi nga xam ne ci la leen xabaar bi dikkale comme niñ gisee foog naa tey mooy ñetteelu jotaay ñu ngi ñu nekk ci kiiwu euh, xew-xew boobu muy xabaar bi ñu agsee biir Quraysh mu ne Quraysh dafa jooy ay ay dee ñi mu deele keroog ban léegi nag ah ñu ne ñu ne ñoom waa Quraysh ñu waxante seen biir laa tafaalu ne leen nag ah, mooy bi seen xel seen ndax wax naa la ne imaam Muusa ibn Uqba rahmatullah alayhi ci riwaayam moom yokk na ci ne si dafa jooy ci ñi mu deele shahran weer bu mat sëkk bu mat sëkk la su jooy kon léegi nag biñ commencé di jëlaat seeni esprit euh, mooy ne même lii nii taxul jooy yi wàññeeku ñu ne laata faalu euh, suñu jooy yi nag nañ ko wàññi ndax kat bés buñ fi continuer di jooy nii fa yabluwa muhammadan wa saaba fa yashmatu bikum ndax buñ fi continuer suñu jooy yii ñu nekk tout le temps en deuil seydina muhammad aleyhi salaatu wassalaam wa asxaabahu ak saxaabaami radiyallahu anhum ah bi da leen di dikkal fa yashmatu bikum bu ko defee nag ñu man leen di am loo xam ne moom lañ leen di ñaawale di leen saboter ci li nga xam ne waaye xool leen Quraysh nga xam ne ci jooy lañ dëkk bañ leen gañee Badar ba léegi ñu ne ah nañ leen def attention nag ndax loolu moom jaru ko wala tab'athu fi asraakum hatta tasta'nu bihim ñu ne wala tab'athu léegi xam nga nag Quraysh mooy double problème la mooy ne non seulement dafa deele soixante-dix mais dafa bari la ñoo xamante ne nii mais mais ay kii lañu mooy ne gars yi ay prisonniers lañu dafa bari prisonniers léegi nag ñu ne nag bu ñu yónnee bu ñu yónneegul di jëli prisonniers yi nañu xaar tuuti nañu xaar tuuti laa yaraba aleykum muhammadun sallallahu alayhi wa sallam wa ashaabuhu fil fida ndax bés buñ fi parax paraxee dem mën nañoo dem seydina muhammad alayhi salaatu wa salaam ak saxaabaani laaj ñu loo xamante ne ni ñun dajalee bu ñu ko te duñ ko man ngir mën a suñuy otage ndax ñàkk nañ sa sax mooy ñi ñu def prisonnier fokk ñu libérer leen te nag boo leen di libérer alal ngay joxe alal ngay joxe waaw ñu ne ah kon nag nañu seetaat nañu xaar nañu arrêté jooy ndax bés bu ñu bu ñu yëgee na ci jooy lañ dëkk ah dañuy continuer di ñu gën ñaawal loolu benn mbir la waaye tamit côté yi nga xam ne rek ah suñu ñoñ yi nga xam ne ñoom yàlla def na deewaguñ te prisonnier lañ nekk seeni lox kon nag nañu fexe ba dajale def ndànk ba dajale lu bari loo xam ne leer nañ buñ demee li ñuy laaj du féete kaw lool laa yarama aleykum muhammadun wa ashaabu ba bu ko defee buñ demee seydinaa muhammad alayhi salaatu wasallam ngir ne ko léegi dañoo ñëw pour jël suñu euh, prisonniers yi lañ bëgg nga libérer bu ñuy joxe rançon bi li ñuy joxe bu ko defee ñoom ñu bañ a taral suñu kaw ndax lu ñu taral taral fekk yoon nañ alal bi ñu toll ah imaam ibn Isxaaq ne raxmatullah alayhi moo ci riwaayat ba léegi mu ne wa kaana al aswad ibn abdil muttalibi qad usiba lahu thalaathatu min waladi mu ne ki nga xam ne mooy al aswad ibnul muttalib lu ma wax abdul muttalib non ibnul muttalib di al aswad di doomi muttalib moom kantaa moom moom moom ñu ko reyal keroog dafa bari moom da njabootam njabootam moo njabootam moo jeex njabootam moom keroog ba dara ñoom ñépp salaasatun min waladi trois ci ay doomam lañu rey keroog Badar ñett ñooñ ñooy lan Seydina Abbad rahmatullah alayhi ne Zam'atu min al-Aswadi Seydina Abbad bu ma ko waxee mooy càllale bi Seydina muy imam Ibn Sa'd moo ko jële ci sëriñam Yaxya Yaxya jële ko ci baayam di Abdullah di Abbad ibn Abdullah ibn Zubayr mu ne al Aswad ibn al-Muttalib bokkoon ci kuffaaru Quraysh nga xam ne aka sonaloon yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ba am na imaam ibn Isaaq rahmatullah alayhi nee na moom dafa sonaloon jote na ko ne dafa sonaloon yonent bi alayhi salaatu wasalaam ba yonent bi alayhi salaatu wasalaam ñaan ci ñaan ko yàlla ñaan ko yàlla mooy ñaan yàlla daldi eh, teg ko mbugal mu tar moom mii ak njaboot léegi nag keroog Badar ñett lañ rey ci doom yi moom al aswad ibn al muttalib ki ci njëkk ci doom yooyu mooy zam'at ibn al aswad mooy zam'a di doomi aswad di doomam zam'a moo doon kan moo doon bàyyi yaay sawda yaay sawda bint zam'a baayam di zam'a keroog Badr waxoon nañ la bi ñuy wax ñu génn keroog bokkoon na ci moom keroog lañ ko rey bokk na ci mle boor ki doon baayam molal aswad ak frère Zam'a di aqil ki ci mujj wal xaaris alxaaris ñett ñi ñépp lañu rey keroog léegi nag moom bi ko xabaar bi dikkalee moom seen baay mu ne wa yu yuhibbu an yabki ala bani moom nag al aswad eh, bëggoon na dafa bëggoon lool bi ko xabaat bi dikkalee nag mu bëgg jooy ay doomam ah, sama doom yi nga xam ne ñàkk naa leen mu bëgg leen a jooy fa bayna huwa kadhalik bi nga xamante ne nag ci la nekk noonu mooy ba gën leen a jooy mais mag mu to moo ndax paala woon dafa demoon ba dafa demoon ba euh, bët yi muuru comme niñ koy niñ koy gisee léegi ci riwaaya bi ci xadiis bi mu ne fa baynaahu wa kadhalik bi nga xam ne nag ci la nekk nekk ci lool naan way man teemaat yuuxu jooy samay doom ba waa Makka yépp yëg ne man al aswad nag ñàkk naa ñoo xamante ni nii Oh, kenn manu leen remplacer waay léegi bi mu nekkee noon di xalaat nan laay def fa baynaahu wa kadhalika id sami'a na'ihatun min al-layl ci guddi gi bi mu nee noonu di xalaat nan lay defe dégg benn femme buy yuuxu di jooy di baatam baa ngay traverser lëndëmu Quraysh gi mu ngi lëndëm këris femme ba yuuxu fa qaala li ghulaamin lahu al aswad ne ko ne benn booyam wa kaana qad dhahaba basaru fekk moom al aswad dafa mage woon e, ba bët muur woon na mu ne booyam boobu unzur hal uhilla nahbu ne ko yow génnal dafa mel ni jooy laa dégg génnal nga xool ndax est ah jooy yi mooy ne man nañoo jooy yëkkati suñu baat ci kaw te dara du ci nekk demal xool déglul ma loolu bu dee ne loo xamante ne du kenn rek këne mbir mi moom dañ koo mujj yoonal fii ci Makka jooy yi moom ku neex yuuxu ba ca kaw a kaw ah hal bakat ne ko génnal nga xoolal ma hal bakat ndax jooy na Qurayshun ala qatlaha xoolal ma ndax est-ce jooy na ñi nga xam ne ñoom lañ ko rayal tey Badr gone gi loolu la ko wax ne ko la'alli abki ala abi Hakima mu ne ko amaana bu ko defee man di al aswad ibn Muttalib ma dal di jooy ki nga xamante ne nii mooy sama doom li abi xukayma wala xakima abi xukayma abi xukayma la abi xukayma abi xukayma nag mooy kan mooy zama la ci jublu yaani zama fa inna jawfi qad ihtaraq waay waay xoolal ma ndax waay jooy kon possible na ñu mën a yuuxu ba ci kaw ndax Quraysh ngi yuuxu ñoom ñépp xoolal ma loolu fa inna jaw ndax ba ba bu ko defee moom ñetti doomam yi li ko ci gën a metti mooy Zam'a Zam'a mi nga xam ne moom la mooy Abu Hukayma mu ne fa inna jaw fii ndax sama xol bi sama biir ihtarakat eh, lakk na oh maa ngi lakk ak metti sama xol a ngi tàng jër ma mel ni ku ñuy taal ku ñuy lakk ndax metti man al aswad ibn al muttalib ci li nga xamante ne moom laa ñàkk waaye nag rawatina nag Abu Hukayma waay waay euh, sama booy bii sama njaam si génnal nga xoolal ma waaye ci lëndëm yu Quraysh ndax commencé na ñoo jooy qaala fa lamma raja'a ilayhi al-ghulaamu qaala innamaa hiya imra'atun tabkii ala ba'irin lahaa adallat waa ji génn ñëw ne dem naa ba xool waaye du waa Quraysh de benn femme daal du waa Quraysh suñoo jooy ñi ñu deele de déedéet benn femme daal mooy jooy benn gëléem goo xam ne da koo réeral moo tax mu yuuxu noonu gëléem gu mu réeral xam naa dafa xalaat conséquences yi ko ci nar fekk après ak ñàkk gi mu ñàkk loolu mu commencé nag moom di jooy ah qaala fa xiina yaqulu al aswad bi nga xam ne nag ci la wax lool nag ci laal aswad ne atabki an adallanaha ba'irun wa yamna'uha min an-nawmi as-suhudu fala tabki ala bakrin walakin ala badrin taqasarat al-jududu ala badrin sarati bani husaysin wa maxzumin wa rahti abil walidi wa bakki in bakayti ala aqiilin wa bakki xaarisan asadal usuudi wa bakkiihim wala tasmi jamiican wa maa li abi xukaymata min nadiidi alaa qad saada ba'dahum rijaalun walawlaa yawmu badrin lam yasuudu mu ne moom abu di al aswad ibn al bi ko jaamam bi ñëwee ko du Quraysh ay jooy de déedéet benn jigéen daal moo réer leen naagaam di ko wër moo ko réer benn géléemam moo réer moom lay jooy mu ne way rek mu daal di wax ay poem moom góor gi qabbahahu llah mu ne atab kii an adalla laha mu ne atab kii waay waay yéen maa ngi foog ne ku nekk ay jooy lu nekk xew ndekete ab jigéen ay jooy gëléem gu mu ra gu mu ñàkk atab kii ndax dangay jooy an adalla laha ndax dangay jooy ndax lenn mooy benn gëléem nga ñàkk wa yamna'uha min an-nawmi suudu guddi gii ngay jooy yow ndaw si tere laa nelaw werek ceek ak li nga xamante ne nii mooy ñàkki nelaw yow bu dee ne ak gëléem ngay jooy ak gëléem rek ak gëléem rek ka la jooyloo ñàkk nelaw ba tax nga ñàkk nelaw bay jooy nii di yuuxu di di lëndëgu Makka yi waay waay falaa tabki ala bakrin yow ndaw si boo ma déggee man al aswad waaye bu fi jooy bu fi jooy waaye ci gëléem goo réer la walakin waaye li am ba des mooy ala badrin taqaasaratil juduudu jooyal ci li nga xam ne moo xew badar jooyal ci ñi nga xamante ne nii o cër bu rëy daal dinañ koy ñàkk keroog ba nga xam ne fële boo xew badar ala badri saraati bani husaysin abil walidi mu ne waay yow ndaw si baal sa jooy yooyu ta nga jooy badri saraati bani husaysin ci li nga xam ne mooy biddeewu weer yu mat yi nga xam ne sang yi nga xam ne ci waa bani husays lañ bokk waaye wa maxzumin ak sang waa banu maxzumi wa rahti abil walidi ak li nga xam ne mooy mbooloom abul walid loolu mooy ñi nga xam ne ñooy tribu Quraysh yi gaa yooyu fa dee mu ne ko jooyal ci sang yooyu dee Badar keroog moo gën ngay jooy ci gëléem gu réer wa bakki in bakkiita ala aqiilin wa xaarisan asadal usuudi mu ne ko wa bakkiita jooyal in bakkiiti booy jooy jooyal ala aqilin ci ki nga xam ne mooy aqil di sama doom waaye jooyal sama doom moo gën ngay jooy lii di jooy ay ay ay gëléem goo réer le wabakki te jooyal yow ndaw si xaarisan sama doom de xaaris asadal usuudi di gaynde gaynde yi di boroom njàmbaaru ñi am njàmbaar yépp xamal ne xaaris mii mooy seen mooy mooy mooy moo ko bakkiihim jooy wa maa li abi min nadiidi mu ne ko wa bakkiihim jooy leen wala tasmi ta bul bul de bul am li nga xamante ne euh, mooy euh, ñëw banaan dangaa sonn non ñooñu bul jooy mukk te bul yokkat bul yokkat mukk ci jooy gi leen war a jooy sang yi ma tudd wamaali abi xakimata min nadiidi boole ci rawatina nag abu aki xukayma abu xukayma nga xam ne mooy sama doom ji di zama o oh, min nadiid kooku amul dend waay jooyal ma ko surtout moom mu alaa yëgu ma yëgal leen yéen waa Quraysh qad saada ba'dahum rijaalun walawlaa yawmu badrin lam yasuudu mu naan alaa waawe qad dëgg-dëgg saada nekk na ay sang ba'dahum ginnaaw ñii rijaalun ay góor yoo xamante ne ni nekk na sang ay góor yoo xamante ne nii ginnaaw gaa yi walawlaa yawmu badrin lam yasuudu waaw waaye bi ñii bi ñu deewee Quraysh koo ko gis tey muy jaayu sang xam ne ne seenu sang dañ koo doon ginnaaw bi ñuy faatoo Badar de walaw laa yawmu Badr waat naa ne bu dul woon bésu Badar lam yasuudu duñu nekk ay sang ñoom ñii waaye tey am na euh, euh, yenn riwaay yu ma gis am ñu ne mu ngi ci doon jublu ñoom Abu Sufyaan ak ñooñu nga xam ne ginnaaw gi Ibn Harb ah, ñoo fa sës même bu bokkoon na ci sang yi waaye seenug sang bu feeñee tey fii ci Quraysh waay waay daa fekk ñi génn àddina waay moo tax moo tax mu ne alaa waawee kat dëgg-dëgg saada nekk na sang tey de bandahum ginnaaw ñii ma leen limal sang yii faatu fee way way way rijaalu nay góor yoo xamante ne nii nekk nañu sang léegi walaw laa badrun buduloon gazwatu badrin waay waay lam yasuudu waay ñooñu noonu mënuñu woon nekk sang waaye nag badara fi jaar kon Quraysh a ngoog Quraysh noonu la doon jooye ñi nga xam ne ñoom la ñàkk keroog euh, ci gazwatu badrin loolu bañ yëgee xabaar bi noonu la leen mettee mbir yi dikkal leen jooy yi ne fépp ñépp di yuuxu loolu moo xew foofu eh, xabaaru Badr bii nag keroog bi nga xamante ne nii ci la ko An-Najaashi yëg rahmatullah alayhi eh, da cee bég mbégte gu rëy muy asxama boo fàttale ko foog naa muy an-Najaashi nekkoon Négus bi di buuru Éthiopie te bi aleyhi salaatu wasalaam waxoon saxaabaam yi idhabu ila al-Habasha fa inna biha malika laa yuzlamu indahu newoon leen dem leen Éthiopie ndax am na fa buur boo xam ne duñu tooñ kenn fa moom buur boobu noonu muy Négus di buuru Najash euh, waa nu mu tudd buuru Éthiopie keroog bi mu yëgee xabaar bi ak mbégte moo ko dugg moom am Najashi te bul fàtte ne jamono ji am na ñoo xam ne ñëwaguñoon Medina ñu nga desoon ci moom euh, loolu la imaam al-Bayhaqi rahmatullah alayhi daal di solo mu ne axbarana Abul Qaasim abdurahmaan ibn ubaydillah alxurfiyu bi baghdad moom imaam albayhaqi raxmatullah aleyhi mu ne di ñu nettali keroog mbégteem annajaashi raxmatullah aleyhi fekk mu ngi woon di néegi su Éthiopie bi bi mu yégee ne ah, yonent bi aleyhi salaatu wasalaam gañe na kuffaaru qurayshi ni kon imaam al bayhaqi raxmatullah aleyhi daal di nettali ci addalaa'il mu ne raxmatullah aleyhi axbaranaa nettali nañu abul qaasimi di abul qaasim di sëriñam abdurahmaan ibn ubaydillaahi al xurfiyu kooku moo nettali di bagdaad mu ne mu ma ko nettalee nag qaala mu ne xaddatanaa nettali nañu ahmadu bnu suleymaan di ahmad di doomi suleymaan annajjaad mooy sëriñu imaam albayhaqi moo ne sëriñam di ahmad bnu suleymaan moo leen nettali qaala moom mu ne xaddatanaa abdullahi bni abi duniyaa di abdallah doomi abi duniyaa mu ne qaala mu ne xaddatanii nettali nañu xamsatu bnu al abbaas di xamsa di doomi al abbaas mu ne xaddatanaa nettali nañu abdaan ibn usmaan di abdaan ibn usmaan qaala xaddathana abdullah ibn mubaarak boo déggee ñu ne abdaan automatiquement kii ki muy jële daanaka lii ci ëpp wuñ ne abdaan rek abdullah ibn mubaarak moo ci tegu al mawr al marwazi raxmatullah alayhi nekkoon contemporain wu ñoom sufyaan imaam Sufyaan ibn Uyayna ak imaam Sufyaan ibn eh, rahmatullah alayhim muy Abdullah ibn al-Mubaarak siiw na ak téereem yu am solo yi boroom xam-xamu xadiis ak suluk bu mag muy Abdullah ibn al-Mubaarak al-Marwazi rahmatullah alayhi mu ne axbarana Abdurrahmaan ibn Yaziid ibn Jaabir mu ne nettali nañu Abdurrahmaan di doomu Yaziid ibn Jaabir an Abdurrahmaani ra mujj kooku nag jële ci ku tudd Abdurrahman rajulun min ahli Sanaa benn waay bu bokk ci waa Sanaa euh, mooy Sanaa Sanaa mu ne qaala kooku mu ne arsala an-Najaashi zaata yawmin ila Ja'far ibn Abi Taalib wa ashaabi mu ne an-Najaashi alayhi dafa yónni benn bés ndax temps yi moo fatoon comme ni ñu ko waxe woon léegi moo fatoon jullit ñi jóge woon Makka doon rawale seenu ngëm am na nag ñu bari ñu dellu woon comme Seydina Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu mu nga fa woon mais dafa dellu woon après dal di gàddaay yi dem Médina alors que am na ñu bari ñu fa desoon surtout ki leen jiite woon defoon discours bu mag boobale ñu gisoon yàgg na muy gisoon nañu tarjamaam di seydina jaafar ibn abi taalib nekkoon grand frère seydina ali ibn abi taalib radiyallahu anhuma mu ne moom nag fa la newoon moom waxoon nañ la mu nga fa woon ba xaybar keroog bi yonent bi alayhi salaatu salaam ubbee xaybar ci la jóge Éthiopie daal di ñëw yonent bi alayhi salaatu salaam bi mu ko gisee kontaan ne maa adri bi ayyihima ana afra bi fathi xaybar am bi quduumi jaafar mu ne man de ma dafa dafa gis jaafar di ñëw mu kontaan dal di jóg gatandu ko dal di koy fóon ci diggante ñaari bët yi ne man de xawma tey ana ci lan laay kontaan man yonent bi alayhi salaatu wa est ce que damay kontaan ci ubbi gi ñu ubbi Xaybar ginnaaw difficulté yi ñu am yépp ngir ubbi ko wala boog damay kontaan ci dikku sama frère bi sama mbokk mi di Jaafar ibn abi taalib radiallahu taala anhu wa arda moom moom nag temps yi fa la ne woon léegi an Najaashi daal di koy woolu ak ñiñ fa newaloon euh, gisoon nañu euh, Asma Asma fa la newoon moom it nekkoon boroom euh, soxnaam soxnaay Seydina Jaafar bi di Asma bint Umaysin radiallahu taala anha moom it fala ne woon ak ñeneen ak ñeneen nee na an-Najaashi nag bi mu yégee li yonent bi alayhi salaatu salaam yàlla daal di nay nërmeel ko faaru Quraysh ni Badr mu daal di leen woo woo leen invité leen ñu ñëw fa daxalu yi ñu daal di ñëw ci moom wa huwa fii baytin yi xulqaani thiyaabin jaalisun ala turaab ñu ñëw fekk an yi mu nekk ci benn néeg boo xam ne fi mu leen fi mu fi mu leen accueillir benn néeg boo xam ne mais mu nga fa yor ñaar yére bim sol yére boo xam ne bu bon en tant que moom moo yére yu nag naan moo yére yi moom yére yu délabré la quoi mooy yu yoo xam ne yu diggu dóomu ni ñu xame nguur nga xam ne daanaka col gi ay dàllam rek liggéey bu bari la laaj fii mën a ruwaay ak reen yeeg ñooñu ñoom seen seen seen seen euh, euh, li jëm ci seen wàllu vestimentaire rek li muy jël ci alalu nguur gi wala alalu dëkk bi kenn xamul nu mu toll tellement ci bariwaay mais moom mu sol lu modeste jaalisun ala turaab daal di toog ci suuf si qaala Jaafar seydinaa Jaafar ibn Abi ne radiyallahu anhu mu ne fa ashfaqnaa minhu hiina ra'aynaa ala tilkal xaal nee nag bi ñu ko gisee dugg si mais seen ko gis ko ñi mel noonu état bi mu nekkee yére yu modeste yu solo ci suuf si mu toog nee ñu daal ñu yërëm ko foog ne bon ñun ñu foog ne non ah. xam naa buur bi dafa war a am benn malheur bu mag moo war a dal ci kawam moo tax mu mel mu mel nii toog nii ak yiir nu fi mel nii nee na nag xaala ah, Jaafar sëy naa Jaafar ne falamma an arama fi wujuhina bi mu ñu gisee xam ne ñun dañoo triste ngir moom mooy dañu dugg si rek ñun ñëm ñu triste ndax kat ah bu ñu fàtte ne moom moo leen yoroon te am noonu na fa ñu bari ci foofu éthiopiens yi bëgguñ leen woon ndax ñoom dañoo gisoon ne surtout gisoon nañ ko mutinerie ba fa amoon ginnaaw bi nga xam ne ci la an-Najashi radiyallahu anhu ne dafa tuub ñoom ñu def mutinerie am ñoo xam ne dañu def mutinerie voilà ne wala dañuy kii euh, bon kii foog ñu jëli ko fii ndax moom diine ji muy ji mu gëmatul suñu diine jeeg nasaraan yeeg yooyu ba suñu borom def mu gañe gisoon nañ jamono jooju ñoom Seydina Jaafar ñi ñëwoon ci problème mooy ne minute bu ne bés bu ñu gañe woon yi mooy ne ñoom moom xaw ma kan mais boo mayul dañ leen di exécuter foofu ñu doon ñaan yàlla ba pare gisoon nañ na da leen defaloon benn gaal ne leen dem leen benn bërëb bu ngeen bu bu dee yàlla def na ñu gañe ma yéen ngeen jël gaal gi ngeen dem suñu boroom def mu mujj gañe mburu léegi l'empire bu Éthiopie yépp daldi delluwaat ci moom gaay yi ñu doon def yi ñu faagaagal leen looloo tax ñoom bi ñu ko gisee nag ci état bu mel nii moom moom it ñu attristé leen ak tamit seen mbokku jullit la ndax moom tuuboon na léegi nee na kon bi mu gisee suñu xar kanam yi ni ñu mel euh, que ne dañoo triste ngir moom xaala mu ne leen bi ubashirukum bima yasurrukum mu ne leen man dama leen di bégloo dama leen di bégloo ci li nga xam ne moo leen di euh, kontaan bu leen am lu ngeen di njàq du problème moo am innahu jaa'ani min nahwi ardikum aynun lii fa axbarani an allaha qad nasara nabiyahu wa ahlaka aduwah wa usira fulaan wa fulaan wa qutila fulaanun wa fulaan iltaqaw bi waadin yuqaalu lahu badrun kathiirul araak ka anni anzuru ilayhi kuntu ar'a bihi li sayyidi rajulun min bani damra ibila nee na léegi nag mu daldi dalal mbokkam yooyu di sëy naa Jaafar ak ñim àndaloon bi mu gisee ñu xaw ñëkkal seen kanam yi ndax état bi nekk mu daldi di def ci ñoom mbégte wax leen ko ne leen man ubashirukum dama leen di bëgg indi leen xabaar boo xam ne bima yasurukum lu leen di kontaan lo ndax innahu dëgg-dëgg jaa an yi dikkal na ma min wi ardikum jóge ca seen suuf yi ngeen bàyyeekoo di màkkatal mukarrama ak Medina côté yooy ngeen jóge de di arab yi dëkku arab yi aynun lii koo xam ne man la fa toogal mooy sama espion la moo tax gis nga lii nii du tey la xew ah. ñu naan américains yi ñu ngi espionné euh, allemands yi fële ca Berlin te fi ñu ko def mooy ci seen toit de ambassade ambassade bi foofu noonu lañ def kii di leen espionné ak Paris fépp ñépp ko tey sax fii pays occidentaux yépp xam nañ ne États-Unis leen espionné ñoom itam ku ci man dara yi da ngay fexe espionné sa morom loolu loolu lu tey la xew gisoo an Najaasi bi négus bi nekkoon buuru Éthiopie nee na man man ki ma wax xabaar bi sama benn espion la aynun mooy koo xam ne dafay nekk di ma xoolal te di ma déglu li xew lu xew rek loo xam ne mën naa nekk mënaas wala information boo xam ne waruma ko ñàkk xam mu daal li ma koy wax nu mu gën a gaale ci ay moyens léegi mu ne nag kooku noonu ma fa toogal nag moo ma wax xabaar boo xam ne boobu xabaar boobu dina leen neex ndax mu ne axbarani moom moomu nee na ma anna allaha qad nasara nabiyya ndax boo nee na ma euh, borom bi subhaanahu wa dimbali na may na ngañaay yonentam bi aleyhi salaatu wassalaam wa ahlakata alak na aduwahu noona mi muy waa Quraysh ba pare nag di leen limal ne wa usira waa ji nee ma man an najaashi usira jàpp nañu prisonnier fulaanun diw wa fulaanun ak diw wa qutila rey nañu fulaanun diw wa fulaanun ak diw mooy gaa yi ñu rek ñii moom man ngaa imaginer bokk na ki njëkk lim mooy Abu Jahl ndax moom moom moo doon bal di jaay ponkal di jaay ne mooy sangu gaa ak ñoom Utba waaye prisonnier yi bon man nga wax tamit kële muy Suhayl ibn Amr sayyid kaana min saadaati Quraysh ak tamit ñooñ ñooñ ñépp mu ne nee na may rey nañ diw ak diw mooy ñooñ bu leen limee mais Seydina Jaafar xam na leen ñoom ñépp ñi mu àndal xam na leen d'ailleurs ñoo ñoo leen génne woon Quraysh ci cinquième année mu ne lool iltaqaw nee na ma fi ñu daje nag foofu ñu leen alake iltaqaw bi waadin dañoo daje ci xur woo xamante ne nii fa la xeex bii am ba ñu rey ci waa Quraysh diw ak diw ak diw prise jàpp prisonnier diw ak diw ak diw xeex boobu mu ngi ñoom ñu ngi daje yeneen bi alei salatu salaam ak noonam yi ñu ngi daje bi waa ci xur woo xam ne yuqaalu lahu badrun xur woo xam ne badr lañ koy wax kasiirul araaji mu nekk nag xur woo xam ne wu bari wu bari la li nga xam ne mooy araak shajarul araak mooy eh, soccu da gis soccu boobu moom la yonent bi alei salatu salaam doon utiliser shajarul arak dañ koy jaay ba léegi boo demee ay sanaa yi mooy façon socc yooyu gaa yi defar di jaay noonu socc yu mel noonu la mu ne foofu dañ koy woowe bant bi mais dañ koy woowe tamit li nga xam ne mooy ñam bi loolu dinañ ci ñëw bu ñëwee tabu ndeysaan kii bi euh, Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu di wax naan dañoo yéeg xadiis boobu mu yéeg ci euh, ñu yéeg ci garabu araak yi yejj nii ñuy daldi witt ci ñamu araaj yi araaj moom nee na nit ñi dañ doon ñim àndaloon dañ doon witt di xool li moom mooy Tabuk rek mi metti woon di di di di witt di lekk nee na man may witt di jël yi gën a rafet di ko dencal yonent bi alayhi salaatu pour ma ma bu ma wàccee nee na boobu la ma ngelaw li ñëw ëf ba may waaja daanu sama yére bi daldi ci ñu gis sama yeel yi ni mu sewe ñuy reetaan yonent bi alayhi salaatu salaam neen lu ngeen di ree ñu ne ñun li ñuy ree mooy diqati saaqayhi ya rasulallah mooy moleem yi dañoo sew looloo ñuy reetaanloo mu ne mu wàcc yàlla ne ñoom ñoo gën a diis ci miisaan yi yawmal qiyaam moo gën diis gis nga yeelam yu sew yi ngeen di ree yawmal qiyaam moo gën a diis montagne Uhud buñ ko tegoon ci balance waaw akbar muy Abdallah ibn Mas'ud arak mooy loolu nag bant bi nag bi ñuy soccoo tamit dañ koy woowe araak ayaudul araaki araaki moo la seydna ali ibn taalib doon wax radiyallahu anhu ba mu gisee seydatu faatima radiyallahu anha doon soccu ba soccu bi gaañ mu naan yow soccu bantub soccu bi dangaa foog ne gisuma la burul woon ak xoolal ni nga gaañee <laughs> ni mu gaañee siiñu soxnaam si naan ko li la <laughs> li la li la muccal yow dara doxul sama digganteeg bu doon nit nga <laughs> mooy li la muccal mooy da di bant tax <laughs> ah, mooy mu ne nag foofu noonu kasiirul araaki dafa bari garab yooyu foofu ci xuruban ka an nii mu ngi mel ni man an najaashi anzuru ilayhi maa ngi gis ni bërëb bopp bu xam laa man Hmm? Najaashi nan la nekk buuru bi ba bara xam Badar mu ne kuntu araa bi li sayyidi man dama faroon sàmmal sama sang ba loolu gisoon nañ ko xaw na yàgg nag peut-être bon nga koo fàtte mooy ne an Najaashi rahmatullah alayhi moom bi nga xam ne ci la nekk gone dañoo nangu woon nguur gi ci gàttal loolu sayyidatu Aisha moo ko nettali radiyallahu anha muy xadiis bu wér këne dañu nangu nguur gi ci moom bon ndax jële ko fi ñoom seen côté nga xam ne comme que buur rek buur mooy sa bàyyi fi ne woon après léegi nag gaa yi jële leen fa teg fa ay doomi nijaay ay nijaayam ak yooyu la woon mais léegi nan lañ def comme ko moom moo waroon a jël nguur gi te gone la woon gaa yi daal di koy jaay benn arab bu ñëwoon Éthiopie ñu jaay ko moom nag mu jaay ko benn waay boo xam ne dafa dëkk foofu la ci waa Juhayna moom nag bañ ko jaayee jamono yooyu foofu nag la nekkoon kañ ko jaayoon arab bañ ko jaayoon moom la doon sàmmal foofu la ci teer ci badar foofu looloo tax mu xam fa léegi nag li topp ci après nan la defaat ba retrouver nguur gi loolu gisoon nañ ko dellul ca fichier yu yàgg ya ba ñu doon gis mbiru ñoom Seydina Jaafar côté boobu noonu boo fa demee di nga fa fekk euh, mbiru Seydina An-Najaashi rahmatullah alayhi di asxama mu ne man dama fa doon sàmm ngir sama sang rajulun min bani damra di benn waay bokk ci waa bani damra ibilahu ay giléemam looloo tax mu ngi mel ni foofu noonu ñu faagaagale quraysh mu ngi mel ni man maa ngi ciy teg sama bët nii fa qaala lahu jaafar seydinaa jaafar ne ko nag radiyallahu anhu mais maa baaluka jaalisan ala turaab laysa taxtaka bisaat wa alayka hadhihi al axlaaq mu ne ko mais waa léegi yow xabaar bu rafet bu neex bii nga ñu wax lan moo tax nga daldi nag xanaa kay xabaar bu mel nii moom li ko jaaxal mooy xabaar bu neexee nii kay ku ko am dangaa war a kontaan di jubiler feetu ko sax gaay moom bu doon suñu pays yu mare suñu gaay yi nii nga xam ne suñu nit yi léegi yi léegi lañuy dem place bi gën a màgg ci dëkk bi lañuy dem di duuri pétard ak yuuxu ñépp di kontaan di wane seenu mbégte que ne voilà on a décimé l'ennemi wala on a ñépp di yuuxoo di génn oto yi pimpimp bon ñun nag moom lool bu ko yéeféer yi dafay garaaw mooy suñu mbégte ñun jullit waruñu koo manifester noonu loolu nag la an Najaashi nag di leeral Seydina Jaafar fii mu ne ko waaw mais léegi xabaar bu neexee bu noonu nga wax waaye maa baalu ko mais lan moo tax nag jaalisan nga toog ala turaabi nga toog ci suuf si nii laysa tahtaka bisaat sa suuf fi nga toog mais toogoo sax ci ci laltu toogoo sax ci basan bu ñu lal mais lan moo tax nga ñëw rek toog ci suuf si noonu wa alayka hadhihi al akhlaq ba pare nga sol yére yu yu ràpp yi nga sol tekki qaala an-Najaashi rahimahullah ne ko inna najidu fii ma unz fii ma anzala allahu ala isa alayhi mu ne ndax li tax ma def nii ndax ñun de dañoo jàng dañoo trouver ci li suñu boroom subhaanahu wa taala yónnee seydina isa ibni maryam alayhim assalaam ci mooy li ko yàlla yónnee mooy lan injil dañ cee trouver que ne inna xaqan ala ibaadillaahi an yuxdisu lillaahi tawaadu'an indamaa yuxdisu lahum min nicmatin fa lamma axdasa allahu lii nasra nabiyihi sallallahu alayhi wa sallam ahdastu lahu tawaadu mu ne ndax ñun dañoo trouver ci écriture yooyu yu seydna isa ibn maryam alayhim assalaam que ne yàlla ñun lii lañ trouver foofu inna xaqan ala ibadillah obligatoire àq la ci kaw loosu jaamu yàlla yi an yuxdisu lillahi tawaadu'an ñu daldi bu ñu daldi wane wane boo xam ne nag du wane apparence rek de mooy loo xam ne ci sa xol lay mooy de toute façon inna allaha la ila suwarikum wala ila ajsaamikum su yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee buur yàlla moom du seen der yi yàlla buy xool jaam yi du xool kii noir la kii arabe la kii japonais la non loolu du ko xool de walla ilaa suwarikum du xoolit bon yow ba seen seen yére yi bokk seen yére yi nan la fa demee walla ndax yére yi rafet na ndax waa ji ci VIP bi la bokk ndax ay yéreem cher na moom non yàlla bu xoolooy li muy xool day xool li ci xol yi lay xool voilà moo tax bu nee in inna xaqan aqla ala ibadillahi ci jaamu yàlla yi an yuxdisu lillahi tawaadu'an ñu daldi wane feeñal génne pour yàlla li nga xam ne wane ci kanamu yàlla ak torox wàcce seen bopp kay rawatina tout le temps lañ ko war a def mais rawatina indama yuxdisu lahum min ni'am rawatina bu dee buur yàlla daneen defal xéewal laa ilaha illa lii de moom xamuñu ko pourtant yonent yépp lii la ñuy jàngale aleyhum salaatu wasalaam mais ñun moom ñun moom c'est pire ndax ñun moom mooy dañoo ñëw fekk fi waxu yonent yooyu yépp aleyhum salaatu wasalaam alxuraan daal di ñu koy tënkal ñu daal ci am ki gën ci ñoom di seen sang alayhi salaatu mu jàngal ñu xadiis yi ne xaas alxuraan yi ne fi mais dara koo fi gis moo daq réeréy lu fi xam nga waxoon naa la keroog gis nga gaa yi fii lañuy nekk naan man duma dara man sagara ma gën te boo ko waxee ci mbooloo bàyyi ba ñépp toog ne dim ciim aka bon ngeen koy gisal ni mu nga nee toog sagar sax ko gën ba da moo day neex ndax li mu doon woote woo sànk du dëgg ci moom léegi nag kii lan la wax mu ne ñu dañu trouver ci téere boobu këne buur yàlla bu la defalee xéewal xéewal bi mooy xéewal gi day nekk obligatoire ci jaam bi paa muy wone ak ak mbégte gu gu gu gu gu jéggi dayo de te ñun sa en général bu doon sax niñ koy defee baax nañu ne waaw mais mbégte yi ñuy façon niñ koy wonee du baax gaa yi yàlla da leen di may doom septième jour ba ñu musique woo meer yi paa yi tabala yi manaan tabala yi non tabala moom gaa yi sax ndënd yi sabar yi instrument yi kat yi gaa yi musiciens yi ndawtal yi lépp mooy ne ñoom jour boobu au buur yàlla defal leen xéewalu may leen doom santewuñ ko dara waaye niñ ko sant santuñu ko mais ñu ñu ñu delloo njekk googu mooy yàlla guddi gi journée bi yépp ba guddi gi ñu ñu ñu ko musique di tànqal waa dëkk bi yépp boo mooywul jàkka ji sax mën nañoo nodd kenn du ko dégg ndax seen musique yi ñu fay teg ñu sol dara di fecc fecc yu bon def koy kaset ñu naan déet lool moom mooy ki nga xam ne def bàkkaar ba pare te nag yonent mi alayhi salaatu salaam nee woon na buur yàlla moom ñépp lay baal ba mu des ñi nga xam ne ñoom dañuy def bàkkaar ba pare di ko wane di mooy di di ko wane di ko puukarewoo ndax yow def sayu bon ba pare filmer ko di yónnee cassette yi nag ci ay italeeg yooyu gaay yi di seetaan rek naan cëy waay xewu di wax xoolal moo yow mooy yow sa bàkkaar bi bu ngeen yemoon foofu sax garaaw na mu tane yow ngay gën yokk champ de champ de mbugal yi nag di gën a tar ndax lu muy gën yaatu yow ngay gën a kon mooy yow ñun yàlla bu ñu defalee xéewal tout le temps lañ war a wane ci kanamu yàlla que ñun dañoo wàcc wàccee ci kanamu yàlla wàcc ci kanamu jaamam yi waaye rawatina nag bu dee xéewal la defalati liñ naan à fortiori mu ne ñun loolu lañ gis ci téere yooyu ci téere boobu que bu yàlla bu la defalee xéewal jaam bi par la bu ay bu ko neexee de. non yow da doon def examen année bi nga sonn gaa yu bari nga bokkal ñu bari amuñ yow nga am nga ne da ngay arroser affaire bi après ngeen dem benn kii ut seeni benn salle de réception daje fa di fecc ko bu mbaay di naan seeni coca ak seeni bière wala même bu ngeen naanul bière sax yéen a yem nga ne da ngay mbir mi yow noonu ngay sant yàlla loolu xellu na. damay sant yàlla mi ma defal lii di ko jaare ci lu ko naqari mais mu ne nag man looloo tax ngeen gis ma fa lamma ahdatha allahu li nasra nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam mu ne nag bi ma buur yàlla defalee xoolal lii man ndax moom jullit la woon moo tax gisoon nañ bu bu tëj nañ ko gis ci kanam insha allah mooy bu génnee àddina yonent bi alayhi salaatu salaam fële madinatul munawwara day wax saxaaba yi moo leen koy tàggee wax leen ne leen tey góor gu baax génn na àddina muy an najaasi boobu ne leen nag jóg leen ñu jullee ko ñu daal di koy jullee bu boobaa dinañ ñëw jullee néew moo moo amaana ñu ñëw ci yooyu julli à distance xam nga loolu koo xam ne Éthiopie la la la génne àddina yeneen ci maanaam saabsaab nekk Madinatul Munawwara ala saakina afdal saabsaab yëg ko ne saxaaba yi génn ñu jullee ñu jullee néew koo xam ne newu fi léegi lan mooy àttee bi loolu. mooy ne loolu insha allah bu ñu àggee foofu wala avant boobu amaana ñu gis euh, bon te peut-être bu ñu euh, non Uhud côté shahid shuhada yi amaana daal après ñoo ngi xool mais daal mooy ne mu jullee ko moom mii muy asxama mu ne moo tax mu ne fa lamma ahdatha allahu lii nasra nabii bi nga xam ne nag ci na moom boroom bi defal nga xam ne xéewal la pour man moo tax ma waxoon day passé ne xéewal la pour ñëpp ah. gañe gi gañe Badar képp koo xam ne ci xeet yonent bi alayhi salaatu salaam nga bokk ba yawmal qiyaam loolu xéewal sax ngañaayu bopp la même bu dee participer woo participer woo directement mais participer nga indirectement mais nag à condition que ña participer woon nga respecter leen mooy manoo fi nekk di saaga saxaaba yeeg yooyu ba pare yow jàpp na yow participer nga dara def nga dara ci diine defoo ci dara te gis te boo moywu moo imaam Maalik rahmatullah ne dëkk bu mel noonu nit ki dafa war a jóge nit dëkk boo xam ne dañ fay saaga saxaaba yi radiyallahu anhu kooku nit ki dafa nit man am yi dafa jóge dem feneen kon mu ne nag bi nga xam ne ci la boroom bi defal ma feeñal ma li nga xam ne mooy ngañaay gi mu defal yonentam bi alayhi salaatu wasalaam ahdastu lahu hadha tawaadu ma daal di koy waneel génneel ko sosal ko defal ko li nga xamante ne mooy wàcce wàcc lii ma wàcce sama bopp tey ma summi sama mbubb turoon sama couronne lépp ma summi ko sol yére yu délabré yi yu yi nga xam ne baaliya la yu ras yu ràpp lañu ba pare toog ci suuf tey jëluma sax basan lu mu tuuti tuuti ma teg ko ma toog noonu ci suuf si ngir wan buur yàlla li nga xam ne mooy loolu ñu ñun defal ma koy sante te nii laa koy sant allahu akbar kon nag mooy ne ñun moom war nañoo xalaataat kon ñun boo ni ñuy sante ni ñuy sante te li yàlla naan la in shakartum la azidannakum du suñu façon yi ah suñu façon yi moom taxul ñuy wax moom yii nii taxul ñuy wax suñu façon sant yi woor ba trentième jour trentième nuit nga daal di koy tëje danse wala nga tëje ko li nga xam ne mooy ab soirée dansante cosaan wala soraano xam na ne loolu moom loolu moom mooy xaw ma man ñooñu dinañ toog une seconde xalaataat ci li ñuy def est-ce que yanu na maanaa amul ay laaji xadiis ak yooyu yooyu sax tegal mais mais nañ toog rek ndax loolu ñoom amul capacité bi bu ñu amoon capacité loolu duñ def yenn yi mais loolu nañ ko teg nee na xamuñu ko mais nañ toog rek une du xalaat est ñun lii moom xellu na ñu war a xam ne kon li ñu def noonu buur yàlla may la yow koor gi ñaata nit a ko bëggoon a fekke buur yàlla rey na leen bu yàgg ñaata ñoo ko fekke buur yàlla deful ñu man koo wóor yow mu may la santé defal la lépp ngay ndogu ndogu yu baax di xëdd xëdd yu baax ba pare mu mu yor la nga ñëw nag ba dernière nuit dernière nuit nga ne nag man bon dama koy féete te ni ma koy féetee mooy mooy ko loolu moom budul ak ndof wala ñàkk xel wala ñàkk xalaat ndax leen li sax du leen leen mooy seenu ñàkk xam li ko yóbbu mooy duñ ci sax soucier wu duñ toog mooy dalul sax question bu leen bu ñuy soulever moo tax nag. Euh, ñu xam ne kon nii an-Najaashi def loolu tamit la ñu yonent bi alayhi salaatu wassalaam jàngal këne borom bi subhaanahu wa taala la in shakartum la azidannakum bu ngeen santee waat naa ne ma dolli leen mooy ne ngeen sant li leen buur yàlla di defal ngeen santu ko ci di ko ta di ko jaamu moo tax euh, euh, feet ci lislaam du ay du ni ñu ko xamee ci ci dëkku jullit ñi léegi ah feet du nii ah, ay feetu tabaskee ki korite ñi ñuy def nii loolu feet de loolu noonu du noonu lañ ko war a feete voilà kon na xam naa kon dañuy yem noonu kon tey jeexal nañu ci Quraysh bi nga xam ne ci la leen euh, xabaaru musiba gu tar gi dal seen kaw ci ñu ñi ñu rey ñu bari ci seen ñoom ci seen sang yi Quraysh ak ñi ci jàpp Badar